léegi nag kon ginnaaw lii mu des aywa léegi ginnaaw jàngat bu njëkk bi mooy taxariij bi ak xaw na léegi mu des waaw ana lëkkaale bi nga xam ne moom la suñu xadiis bi am ak bunt bi ni ko imaamu tudde baabu tahrimil kadib bunt bii di wax xaraamal gu ñu xaraamale explication mooy ay nar ñu ne la mais dafa leer yonent bi alayhi salaam xam nga explication xam nga explication en général ay explication en général nan lay demee mooy nit te lii waxoon nañ ko bi ñuy gis hadis bi nga xam ne moo ci tegu ndax dafa ñëwoon muy hadis huit cent quarante quatre taxawoon nañ ci muy hadisu euh, ki nga xamante ne mooy euh, euh, boobu kii bi lañ gisoon mooy bu waasila bi voilà bu waasila bi foofu tamit gisoon nañ ko Euh, li nga xam ne moom la muy euh, an abil asqa muy euh, wasila ibn al asqa min a'zami al an yadda'i ar ila ghayri abi aw yuri aynahu ma lam tara aw yaqul ala rasulillahi sallallahu alayhi ma lam yaqul waaw mu ne bokk na ci yoleen saa ne li gën a màgg ci kàcc yi ci duur yi ci duur yi ci énormité yi mooy nit ki wootewu ar rajul ila ghayri abi askane boppam ci koo xam ne du bàyyam déshérité nee na bàyyi moom ak njabootam wala boo xam da koo def pour des intérêts yoo xam ne yu mondain la lool ci la de waaw lool nag am na loo xam ne bu ñëwaatee ci xadiis boobu mooy bii di ñëw insha allah dinañ ci taxaw loo xam ne bañ koy wax suñu xel demu ci waaye après ñoo gis ñoo xam ne dañ ko doon wax mais mu nekk loo xam ne ci xadiis bi loo xam ne côté boo xam ne ñun suñu xel demu ci woon sax waaw waxoon nañ la ñi nga xam ne dañuy ut ay ay nit seeni mbokk ay këyit ba pare changé ne ñoom ñoo leen jur loolu ana lan moo ko génne man lool laa laajoon lan moo ko génne ci waaw kan moo woon a génne ci xadiis boobu mooy askanale sa bopp wala yow nga askanale nit ci koo xam ne du baayam wala du ndeyam ñëw ne gaa yi maa ko jur man mii maay ndeyam def ko ci këy ji ngir nee na da koy dimbali mu ñëw Europe wala États-Unis wala feneen waxoon naa loolu lañ waxoon mais am na beneen boo xam ne dañ koo fàtte woon non suñu xel sax dañ koo fàttewul woon suñu xel a ci woon du man après hadith boobu laa gis benn jour mooy hadith des jours am ko ko publier di doon doon doon doon doon doon doon doon doon doon doon dénoncer affaire boobu waaw loolu xam naa nañ bàyyi bii di ñëw insha allah ñu taxaw ci tamit waaw ndax est ce que loolu tamit mbir la moo xam ne côté la boo xam ne moom vraiment xalaatuma ko woon sax sama xel sax daa demul woon ci loolu mais lu jar a bàyyi xel la léegi kon mu des mu des kon hadith boobu noonu. Hmm? waxoon nañ fa li al imaam ibnu abi jamra wabnu abi jamrata fahluddiini radiya anhu kulla hiini nassa bi anna mooy am ibnu abi jamra al andalusi dëkkoon fii espagnol la woon maliki bu mag sara bi mu def ci imaamul buxaari daa daa tànn ay mbir sara ko bu mataloon lépp lépp def lépp mooy bi gën mag moo imaamul xaafis na xajar rahimahullah mais dafa waaye yow day mais daanaka xadiis yoo xam ne moom di ko saraa bu ñëwee di ci wax daanaka du du teggi waxam da koy indi waaw bu léeg-léeg nag bon lu bari day ànd ak moom mais léeg-léeg bu gisee leneen te loolu mooy boroom xam-xam mu gis ne ah lii de la wax mais jàpp nañ ne leneen la mais kooku wópp fop fop ibn abi jamra al andalusi rahmatullahi alayhi hmm, waxoon nañ la li nga xamante ne moom la ci waxoon foofale kene bon waaw waa ji nga xamante ne day wax wax ju amul ci nit nga xam ne mën naa wax koo xam ne day dund ah waxal ko lu amul ba tax ñu war koo tëj wala ñu nekk ab groupe ñoo xam ne dañoo seede yoo xam ne ñoom bu matee waa ji war nañ koo rey ñoom ñu def loolu mais loolu ni mu grave mais lan moo tax bii nii grave yi nii kii moom ñu def loo ko loo xamante ne mooy de façon loolu manu ko jox ko ñaari pepp dugub wala ñaari pepp ceeb wala ñaari pepp bel bele wala orge ne ko léegi jël leen nga takkal nga def leen nga defal benn na comme boo yoree buum ni nga koy takkee ñoom ñaar fasale leen ay aywa boo ko deful mbugal mi day continuer di dal rek <laughs> waaw waaw di dal rek moom moom moom day day dal ci bopp bi rek tël ba kera muy kii noonu imaam at yi moo ko doon wax imaam at-Tabari rahimahullah bam naan innama ishtadda fihi al-wa'id min anna al-kadhiba fi al-yaqadha qad yakunu ashadd mafsadatan minhu waaw id qad takunu shahada fi qatlin aw haddin aw akhdhi malin li anna al-kadhiba fi al-manan kadhibun ala Allah waaw annahu araahu ma lam yura waaw voilà wal-kadhibu ala Allah ashaddu min al-kadhibi ala al-makhluqin mu ne loolu boo gisee pourtant lee ci biti nii da nga naan mais waa ji nar ci biti nii am ko mu naral ba tax ñu war koo rey wala ñu teg ko benn pen wala lool mais loolu est-ce que gënu la garaaw ñu ne la déet <laughs> déet affaire bi mooy gis nga kii kii kàcc parce que gént ne daa kàcc daa gis te gisu yàlla am na lu mu ko wan xam nga lu tax moom moom moom mbirum gën a mooy parce que borom bi la la naral moom moom moom xam nga kee nit la ne moom gis na ko mu jël lii waaw gis na ko mu def lii tax. mu seede ñu mag ay seede ñu war koo teg pen wala daal koo faat mais kii nag yàlla la wax parce que borom bi gént moom moo koy moom moo ko dafa am malaaka bu mu ko chargé waaw léegi yow boo ñëwee ne man yàlla man gis naa lii da ne yow yàlla moo la wan lii alors yàlla wanu la dara alhamdulilah te nag naral nar wax ay mbir ci sujet bu borom bi tabaaraka wa taala lu du dëgg moo gën a garaaw nag nar ci côté li nga xam ne moo jëm ci euh, ñi ñu bindaa ah. <laughs> waaw ndax wa innama al kadib kaana al kadibu al ndax wa innama kaana al kadib euh, euh, mooy expliquer ci day nelaw loolu mooy expliquer la li ngay expliquer sa borom mooy da expliquer yàlla borom bi ne ar ru'ya juz'un min an nubuwwa ne loolu day gént wàll la ci prophétie yow nga ñëw ne borom bi ah moo ma wan loo xam ne wanu la ko waaw moo tax imaam dafa indi xadiis bi pour wan la gis nga euh, xaraamal gi ñu xaraamal gént nag non danoo kàcc mais c'est pas kàcc ci lii kese ah comme ci yàq-yàqal ah non non non du lool kese boo ko jàppee di nga mooy yow gént rek boo ci boo ci naree loolu def nga lu xaraam loo xamante ne yonent bay saa lii wane xaraama mooy tëkku gi nga xamante ne nii moom la tëkku ne nit ki ëllëg noonu lañ koy def kulli fa uddiba non seulement man taxallama kulli fa des koy chargé an yaqida mu daal di fas bayna sha'iratayn ñaari orge pepp orge wala yafal yonent saa saam ne loolu moom du ko mën a def du ko mas a def jamais mu def ko allahu akbar waaw mooy alkadibu tahrimul kadibi ala al manam hadis bi daa ñëw ngir wane ne nar dafa bona bona bona bon ba xatta booy nelaw foofu nag moo gën a garaaw sax parce que yàlla nga ne moo la wan waaw waaw alors que li al imam at-Tabari wax bu dee ni ci nit ñi da ngaa ñëw nii mais si gis naa ko moom mii moo jël affaire cinquante euros yi réer moom mii la gis naa ko mu jël ko bi koy jël gis naa ko waaw comme bu nag say gaay ñu ne ñoom itam si seede nañ si si gis nañ ko waaw mu jël ko alors que lépp explication kooku mbindeef nga kàccal di am ay daan yu metti la la ciy dal waaye nag nar ne yàllaa la wan wanu la booboo gën a tee garaaw waaw ah <laughs> waaw akbar lii mooy wane ne loolu dafa xaram xattaa ci gént te foofu la gën sax garaawati parce que bi ngay naral kon nag nar <laughs> di expliquer ah bëgg impressionner nit ñi niñ ko waxoon léegi am daraja ci seen imp benn bonne presse ci seen xol ya ñu yëgati la am lu ñu lay xoole màngal la bu taxee nga fiy wax loo xam ne du dëgg na la leer ne lii moo lay gete yawmal qiyaamati wal iyaadu billah léegi kon ginnaaw loolu mu am fii wax nañ la beneen euh, euh, mu am na comme kullifa bi boroom xam-xam yi dañ ciy taxaw di wax comme l'imamul hafiz ne ne dañ koy dañ koy dañ koy képp koo xam ne day gént géntulu day wax ne gis na te gisul kullifa an yaqida bayna sha'iratayn dañ koy chargé na ko léegi fasal ñaari pepp gi jëlal nga fexe leen defar am na takk mu ne loolu noonu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim taklif boobu dañ ci mu ne almuhallab almulahab almuhallab almuhallab rahmatullah alayhi def shara ci sax imaamul Buxaari dafa wax ne euh, loolu xujja la lil ashar ashariya mooy euh, waa euh, ahlu sunnati wal jamaa mooy mbooloo mi nga xam ne mooy asha'ira yi nga xamante ne ñoo ànd ak al imaam Abul Hasan al Ashari rahmatullah alal jamii ci ci possibilité ñuy taklif nit ci loo xamante ne manu ko parce que fii yoleen saa salam nee na mooy togg la chargé la loo xam ne manoo ko waaw waaw comme mu ne loolu misaalam mooy yawma yukshafu an saqin wa yud'awna ila as-sujudi fala yastati'un bés bi nga xamante ne ci la ñuy wuññi li nga xam ne mooy yeel ngir wan ne bés bu bu bu tar lay doon wa na dinañ woo gaay nga xam ne doonuñu woon julli ila as-sujudi na leen ay wa sujud leen fala ko man ndax buñ demee ba koy def seen seen liggéey la yàlla yi def comme si mënatu la sëgg colonne vertébrale bi la boroom bi li defoon mu am benn abilité di nga man ko di ko di ko di ko la boroom bi di di di di di dini waa ji day bëgg sëgg du ko man parce que ñoon doonu ñoon julli ci kaw suuf waaw léegi nag mu ne wax waaye wa ajaaba man manaa tontu na ñi tere lool ne déedéet bi qawli ta'ala laa yek laa yukallifu allahu nafsan illaa am ñu ne non mooy di charger nit di di di toggu nit jëf woo xam ne ma manu ko loolu noonu manu la nekk parce que borom bi moo ne laa yukallifu llahu borom bi du chargé du togg jëf nafsan benn bakkan illaa wusaa lu dul selon la nga xam ne moom la ko yaatalal mu man ko waaw léegi nag ñu ne léegi nan ngay tontoo yi wax yow ma yu an saaqin ak fii kulli fa mu ne ñoom ñu ne wa xamal aw xamal ala umuri dunya ñu ne loolu euh, laa yukallifu llahu nafsan illaa wusaha loolu mooy ci mbiru àddina la kanta bu dee waxamalul aaya kanta aaya bi ngeen di wax yawma yukshafu an saqin mais loolu yawmal qiyam la nekkatuñ fii wal hadithul mazkurayni ala umuril axira te ñaari hadith yi kulli fa te kii kañ la wax yawmal qiyam la ñuy la ñuy waan waa ji ay wa fasal ñaari waaw loolu yawmal qiyam la te ñun bu dee àddina moom fii borom bi tegu fi kenn loo xamante ne nii attanu ko léegi nag mu ne intaha lii jeex na mulaxasan ci lu ñu tënk mu ne wal masalatu mu ne lii masala la boo xam mashhura bu siiw la fala nutilu la biha duñ ci nekk di guddal quoi wal xaq mu ne nag dëgg nag mooy anna taklif al mazkur fi qawli kulli fa an yaqida laysa huwa taklif al mustalah imam alhamd na xajar mu ne lii dëgg nag ci masala bi mooy gis nga ah taklif bi mooy togg jëf bii ñu tudd ci xadis bi kulli fa waa ji dees na ko de comme que da doon naan gént nga dara te géntoo ko ah gént naa ab seytaane bu may tiital loolu ñu ci la alors que géntoo dara loolu ci la da ne yàlla moo la waru seytaane loolu nga waxa ah. waaw alors que dara ci amul waa ji daal daa lekk ba suura ñun ñee ngi fi il faut mu nettali ñépp ngi nettali moom itam mu xalaat ne ah man maa nettali lu extraordinaire tey nga dee de waaw loolu mu ne loolu loolu ñu tudd fii nag lool bokkul ak ta euh, euh, jëf bi nga xam ne moom la ñuy wax waaw bi nga xam ne moom la xam lii wa innama huwa kinaayatun naan at-ta'dib lii lim ci jublu mooy mooy loolu ak li ciy jublu rek lan mooy mbugal guñ koy teg waaw ne ko defal loo xam ne doo ko man mbugal mi di continuer ci yow fekk manoo ko waaw waaw mu ne wa amma taklif al-mustafad min amri sujudi fal amru fi ala sabil at-ta'jiz wa at-tawbih mu ne kanta aaya bi wax ci côté ne gaa yi sujjóot leen dañ leen di woo ci sujjóot mu ne lool euh, digle bi lenn la loolu c'est pour lottuloo ak tamit ci ñoom li nga xam ne mooy mbonte gañ ne woon ci kaw suuf doonuñu woon sujjóot doonuñu woon julli ñu wan ne ñii ñoo ñu dul woon julli lool kese la waaw li kaw ne umaru umaru ndax dañ leen digaloon fi bi sujudi fi dunya wa hum qadirun ala zalika fam naaw ndax bañ leen di digal ne leen sujjóot leen day leen jullil seen borom ci àddina manoon nañ ko mais ñu bañ léegi nag fa umiru bihi haythu la qudrata lahum alayhi ta'jizan wa tawbihan wa ta'ziba voilà léegi ñu digal leen ko fii ngir lan ngir wane lotuloo leen li nga xam ne moom amuñu kàttan def ko waaw ndax borom bi seen colonne vertébrale bi lay lay lay kaste dootul mën a téye sëgg waaw ak ci ñoom ci liñ nekkoon ak buggal leen waaw léegi nag kon côté boobu loolu moom wallahu taala kon di wane daal te lool gisoon nañ ko ba ñu la doon wax fële xadiis yële doon wax gravité wu que ne ruya li muy am am solo bés bu taxee nga ñëw di wax loo xamante ne nii amul bu boobaa na la leer ne yow yaa ngi ci bàkkaar bu rëy rëy rëy waaw baabu ruya lañ ko gisoon chapitre cent trent waaw foofu taxawoon nañ ci bu baax waaw doon wax ak li nga xam ne moo moo moo lëkkaloog moom liñ lay wax gént li muy am am solo bis boo fi créé bi boo nga xam ne yaa ngi ci musiba léegi nag mu def deneen côté bi nga xam ne moom la ne beneen information bi comme li al imaam al xaafiz ibn Hajar wax rahimahullah te loolu wax nañ ko sànk mooy hadith bi de toute façon ñetti information la mooy waa ji nga xamante ne nii day loo ay bëtam lu mu gisul di nettali ay gént yoo xamante ne moom diineem yëpp ci ay gént yu fuu la ko teg waaw yoo xamante ne ñoom ñoo ko créé ay ñeme yàlla lañ rek saa ñeme yàlla lañ ñoom daal saa bu ñu bëggee seen mbir dox ñu créé gént waaw ñoo di gént rek ne dañoo gént alors que li ñuy wax amul bi na nekk dëgg bu dul dëgg rek am nga am nga problème léegi nag lool benn problème la benn kii bokk euh, information léegi nag mu des beneen mooy beneen information bi ne wa man istama'a ila hadith qawmin képp koo xam ne daa déglu ay waxtaanu ay nit wa hum lahu kaarihun gaa yi bëgguñoon mu sub ba des nañ sotti fii udunayhi ci ñaari noppam al anuk tax bu ñu tàngal ba mu xóoy ba tàng jër yawmal qiyaamati bu sub taxawaay ba léegi loolu côté boobu moo ci def du bo dernier côté bi loolu wax nañ la dañuy bàyyi ba ci buntam ndax imaam defal na ko bunt mooy côté euh, photographe yi xaw ma photographe lañ koy wax wala peinture kat yi wala <laughs> ñiy defal statut est-ce que ñooñu ñëpp ci lañu <laughs> kenn ñooñu leen di mbugal bu dee dañoo defar loo xam ne daa am ruux comme aw fas am nit ab xale walla yu mel noonu euh, euh, benn golo walla sàngam wala nàngam waaw yooyu. loolu dinañ ci ñëw boobu léegi mais boobu nañ bàyyi ba foofu insha allah leneen mu des côté bi mooy ki nga xamante ni mooy day déglu al imaam al xaafis na xajar mu ne eh, lii nag wu am amal istimaaw mu ne kanta déglu bi mooy loolu romboon nag ñu waxoon ci al istizaan fil kalaam ala xadiis yi laa yatanaaja isnaani duuna saalis waaw mooy bu ngeen nekkee parce que ren saa daa am tamit daa am yoo xam ne ay bonne manière lañu mooy nekkaale bu rafet daa am yoneen saa sam bokk na ci li mu doon tere bu ngeen nekkee ñett bu ñaar ñi daal di jekki ma gis la dem fee bàyyi kenn ki déedéet mu ne lool bu ko kenn def bu ngeen nekkee ñett bu leen jekki mu gis la petoo fee di am lu ngeen wax wala jekki ni ngeen toog noonu nga di ko ay mbir alors que keneen kaa ngi toog yoneen saa sam ne dé lool bu leen ko def parce que yow yaa ngi créé lu tax ñoom ñuy ñaaw njort ci di jaay ne ay copain keuse ay xarit yu neexoo ngeen ah nekk kii ngeen nekk di déeyante di wanante seen téléphone yi am na ngeen di wanante alors que am na ko nekk seen wet ngeen di ñett loolu yeneen saa sam da koo xaraamal da koo tere parce que li muy bañ mooy diggante nit ñi ay problème di ci am parce que Iblis da ciy jaar ah gis nga man na wax waa ji gis nga niñ la xeebe waaw am na luñ lay nëbb est-ce sax du yow la ñuy wax ci yow lañ nekk te yéen a ngi toog kon yow ñii bu ñu wéetee foo nekkul nu ñuy def. mooy yooyu yëpp yée na ko lool nag ngir charia dagg lool moo tax yoneen saa sam ne bu kenn def loolu waaw bu ngeen nekkee ñett bu ñaar ñi ñëw di déeyante bàyyi ki ci def loolu bu leen ko def wala wala iyasu billah ay kon manière voilà waaw léegi nag euh, mu ne fii nag xadiis bi mooy dégg googu da ko xadiis bi ñu nekk lan la ko tënke wa qad qayyada dhalika fi hadith al-bab liman yakunu karihan li-istima' koo xam ne mooy bëggul moon mu dégg ko waaw mooy ñoo xam ne ñu wax seen secret nga daal di leen euh, sous écoute wala yu mel noonu nga xam ne mooy loolu te loolu mooy ay ay kii la du loo xam ne da nga naan bon waxu ngeen woon dara waxu ngeen woon ne secret la déedéet yaa ko tey nga naan la am na yoo xamante ne nii mais yaa gën a xam ne moo tax it xawal xaalis mu ne nit koo xamante ne par exemple. Euh, dafa dugg këram am ku mu invité ñu ñu ñu nekk ci salle bi ah après mu am ku mu invité waa ji ñëw moom mooy ñu bari lañ waxuñu comme li cas bi yoneen saa sam doon wax sànk ñetti nit bu dee ñu bari lañu waaw loo garaawul parce que bu boobaa boo ko bàyyee man na waxtaan ak ñeneen waaw koo xam da ko euh, euh, le fait que ñoom ñu dugg ci néeg bi. tëj ko loolu doy na amul nga ñëw di leen ñu naan bon waaw loolu kon da war a daw déedéet parce que bu doon bëgg nañ ñëw dégg li ñuy wax mais dañuy dañuy dañ koy wax fii kon loolu mooy wa hum lahu mooy il faut mu nekk ñoo xam ne bëggul nga dégg seen waxtaan parce que bu dee bëgg nañ ko moo tax boroom xam-xam yi ne ki kantaa ki nga xam ne ñoom dañuy wax di wax ca kaw kooku moom bëgg kooku kooku bokku ci parce que kooku bañul nit ñi dégg ko bu ko bañoon du ñu ko ci kaw <laughs> waaw nan lay mooy manoo nekk fii am ñu nekk fii xam nga ne ñu ngi fi yow mooy wax ca kaw ñu ne kooku moom de toute façon bañul waa ji dégg li ñuy wax parce que bu ko bañoon du waxe noonu kooku ñuy wax moo tax yoneen saa saa ne ñi nga xam ne mooy ki nga xamante ne day déglu ay waxu nit wa hum beneen bi mooy wa yafiruna min ñu ngi koy daw sax waaw ñu ne kooku la wax nag kookee la wax ñi nga xam ne bëgguñ woon nga dégg ko waaw ñooñu lañ na ne bu ma qiyaamee noonu lañ lay def dañuy tàngal bétteex bam bam bam bam bam kii ñu sotti ko sa nopp yi waaw ne aywa léegi new kon nag comme que lii la ay ca du dugalal euh, moom lañ lay dugale sa nopp yi lañ la comme que lool mooy euh, li règle bi wax al jazaa'u min jinsil amal mooy lañ lay fay day proportionnel ak la nga defe bàkkaar bi waaw wala la nga defe lu baax la rek comme que sa nopp nga doon dégloo lu baaxul di yëddu nit ñi léegi nag li nga gaay li ñuy def dañuy ñëw ne la aywa Euh, léegi yow sa nopp nga ko doon defe moom la ñuy sotti bettax bu tàng jër bi waaw waaw moo tax al imaamul xaafis loolu dafa leer quoi ku dugg këram tëj ko wala koo xam ne daa tëj moom loolu jeex na waaw ndax lool jarul nga naan waxu ko parce que loolu rek day wane ne kii moom bëgguloon nga déglu ko waaw wala nga yëglu boo yëgloo moom nga xam ne ñëw nga léegi nga ñëw mu continuer di wax loolu garaawul kooku bëgg kooku euh, euh, nekkul ne daa bañ nga dégg li muy wax waaw mais nga ñëw laqatu fenn déglu déglu ba neex après nga ñëw après nga ne waa ji de toute façon euh, man duma ci dara mooy yaaku rek nga naan la <laughs> voilà loolu la euh, loolu la yeneen saa salaam di wax nii waaw ak koo xamante ne nii day yërndu moo xam day yërndu ay nit yërndu ci bën bën moo tax yoon <laughs> ah saxaaba ko defar yeneen saa salaam daal di jël kii bi <laughs> ñëw di yërndu saa salaam jël jaaru euh, lan la woon rabbu ut ci bunt bi da ko gis <laughs> waa gis mu ne ko ma la fekkoon foofu sa bët bi laa gun <laughs> kenn du ne loolu <laughs> moo tax mu ne woon képp ku def loolu di yërnu ay nit ñu fëq sa bët yow sa bët boobu hadar mooy boo ñëwoon ci juuju l'islam nga ñëw nekku piita dal di jaar ci médecin bi mu daal di lay defal benn bande léegi nag nga ñëw di kalaame waa ji ci juge bi juge bi da lay laaj <laughs> ne la la ne leen lan la demee parce park sama néeg laa nekk wala damaa nekk fenn sawaay di yërlu ci bën bën bi ci porox ndoll bi wala sama sàkket bi léegi man ma jël benn benn rab bu rek daal di koy jamaa mu mu dal ci bët bi nag juge bi da koy laaj ne ko yow est ce que yow mii ñu bën ñu fëq sa bët noonu la demee boo nee noonu la demee mu ne loolu nag amul benn daan buñ la ciy teg yow mii sax la ñuy loolu mooy sax pay waaw <laughs> waaw <laughs> <laughs> loolu la ne saa sala waxoon waaja waaw mu ngi noonu <laughs> waaw hadar lay kon loolu eh, lu am am solo la quoi waaw eh, wallahu taala alam eh, kon loolu <laughs> wala am gaa yoo xam ne dañoo moo tax curieux curieux gu gaa curiosité gu bari baaxut waaw curiosité gu bari moo lay dugal ci ay njaaxum yu bari xam nga yeneen saa sam di wax ngan di bakk non loolu metti na waxoon naa la yow rien ñu jël ndox mu tàng sooda ko rek imagineel ñu jël ndox mu tàng sotti ko sa nopp mais ñu ne la déedéet du ndox mu ndox mu tàng fal déedéet déedéet ah non xam nga lees di jël non du ndox mu tàng bettex lañuy lañuy tàngal bam tàng jër te malaaka yi la xam nga malaaka tafal sa doo mën a taf sa nopp sax gaa yi moom buñ lenee zëg saa yi sa nopp bi ni mu gën a ubbeekoo lay ubbeekoo ñu jël di sotti waaw moom moom day plomb day plombé sa nopp yi imagineel mbugal mu metti moom nga xam ne mooy daal nit ki waaw moo tax yooyu nit eh, xam nga keroog gis nañ yonent saa sallam bi mu naan Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu hadis ibn Mas'ud bi mu ne yeneen saa salaam dane bu ma kenn di jottaleel ci sama saxaaba naan ma diw lii diw nee na nii waaw muy muy muy ci chapitre deux cent cinquante huit hadis loolu dañ ko fàtte woon a wax bi mu ne laa yuballighuni ahadun min ashaabi an ahadin shay'an bu ma kenn di jottali naan sama ci saxaaba yi bu ma kenn ci yéen ñëw naan ma diw ci sama saxaaba yi def na lii wala lii déedéet bu ma ko kenn wax man yoneen saa saa parce que damaa bëgg bu may génn ci àddina bii di génn ci yéen ku nekk ma am mooy bonne pré bonne impression bi nga xam ne moom laa xamee rek ci moom lu baax loolu laa bëgg a génne àddina ci ñoom gërëm leen ñoom ñëpp bu ma kenn ñëw naan ma diw nee na loolu laal naan xoolal yoneen saa salaam bu dee moom mooy def loolu ñun nag ñu bëgg ñu xamante ne lépp lu war a xew rek dañ koo war a xam quoi waaw. waaw te kay espion fu nekk di espionner nit ñi parce que damaa war a xam li ki ñëw di def te ko yëg waaw am na ñoo xam ne ñoom seen problème léegi ak suñu téléphone yi moom walla iyaadu billah yi lu baax lu baax yu bari man nga ko ci am mais mën na la alal am na ñoo xam ne ñoom téléphone mooy seen problème waaw da ngay gis sax ñuy chercher ci Google ci yooyu comment je peux pour di déglu nit wala di gis li ay ay ay statut wala ay kii te du ko yëg waaye <laughs> mais yow laa lay laaj yow bu dee ne daf laa exclure mooy yow ci nga mooy yow de toilon léegi nag ngay fexe nan laa mën a contourner noonu ba di ko gis te ku du ko yëg léegi nag ngay gis ñenn ñi di ko bàkkoo waaw waaw man sawaay ñoo am ñoo xam moom Facebook la ñuy wax saa yépp lu mu publier naa ko gis mais nag boo xam ne man la quoi <laughs> bu dee ne yow bëggul woon nga gis ko loolu mooy mbir mi wa hum lahu kaarihun mais bu dee koo xam ne pu dafa publier moom moom statut boo xam ne statut public la non kooku moom taxul ñuy wax waaw mais bu dee daa am ñum sélectionné léegi yow nga bëgg contourner affaire boobu noonu ba man li nga xam ne moom la doon nëbb nga gis ko loo mais yow loolu lan moo la génne ci wax yi kiy déglu waxu ay nit ñoo xam ne ñoo bëggul woon benn bu mu ne wa hum yafirruuna min ñu ngay daw sax ci moom ngir bañ mu dégg leen wala mu gis loolu moo tax ku moytuwul suñu yii wóor na yàlla laa wax yow moom xawma ma xaw ma sa nopp yi ëllëg nan lay demee non dañ ciy saañ ay bettaxa bettaxa bettaxa bettax ba du doy waaw def na la saañi kamala tey moom bu leen borom bi ne def leen gis nga nii fayeen bi lekke zone daal di kontaan mbég <laughs> malaaka yi nu raw noonu la ñuy kontaane bu leen yàlla ne mbugal leen nit waaw gis nga ni ñoom dañ yàlla la ñu nekk non gis nga malaaka bii sujjóot ginu kontaan malaaka bii mbugal waay parce que kii sujjóot ci jaamu yàlla la nekk ki borom bi ne mbugalal sa waay ci jaamu yàlla la nekk waaw moo tax nit da ngay son da ngay noppal sa bopp yeneen saa saa nee na bu ma kenn di nettali ci kenn dara waaw am na ñoo xam dangay am gisin bu rafet ci nit yaakaar kii teg ko fu kii kenn ñëw nettali la loo xamante ne nee na moom la wax ci yow wóor na yàlla même boo nee doo loolu euh, waxoo dëgg nangam boo moyul dina am lu mu bàyyi ci yow lu tax parce que yaa bëgg tamit ñu lay nettali waaw waaw naa da def li Seydina Omar ibn Abdul Aziz cinquième xalifa bi radiyallahu anhu wax waaye ba di nettali dara mu ne ko yow taxawal commencé di ko nettali soit yow ñett ci nii nga bokk soit ab narkat nga wala faasiq nga ku génn topp te borom bi nee na in jaakum bu leen ab kaccoor génn topp dikkalee ab xabaar bu leen na ngeen ko eh, fatabayanu na ngeen ko leerul wala kooku ab rambaaj nga te nee woon na hammaazin mashaa'in bi namim kam doon ŋàññ yu borom bi tabaaraka wa taala mooy doxaakoonu namim a gis nañu ko di colporter ay wax di toxal ay wax daal lii la yàq waaw wala nga dégg koo xam li nga amul te borom bi ŋàññi nag kaj walla rek nga ñaan ma jéggal la waa ji ne ah yaa amiral mu'minin nga jéggal ma waaw léegi yow dañ lay yow dangay ngay xet ci wàllu ñu lay nekkali ay mbir waaw mais képp koo xam ne daa bëgg nekk musaar ab musaar boo xam ne lépp la wër di aspiri lépp luy xew wóor na yàlla dugal na boppam <laughs> wal iyaadu billaah moo tax xadiis bi xadiis la bu raglu boo xam ne bu jara bàyyi xel waaw bu jara bàyyi xel kanta beneen côté bi moom waman sawara képp ku def ku dessiné xaw ma ku dal di daal di statut dafa statut xos ba boo xam ne daa am ruux loolu dañuy bàyyi insha allah ba bontam ñëw ñu daal di koy gis insha allahu taala côté boobu mooy ñëwaat hadith mille six cent quatre-vingt-un euh, wallahu taala alam euh, léegi mu des lii nañ ci teg xadis bi ci tegu parce que après xadis bi dernier xadis bi la te dernier xadis bi moom lañ la wax xadis boobu ëpp na sax sept pages waaw mooy dernier xadis bi xadisu Samura ibn Jundub ëpp na sept pages kon nañ ci teg xadis bi insha allahu taala ndax gisoon nañu ko ba pare muy xadis mille cinq cent quarante cinq après dinañ ñëw ci li nga xam ne moom lañ doonoon wax kon ci wàllu ki nga xamante ne nii euh, wala du bii non du bii boobu ñëwaatagul boobu ñëwaatagul quoi mooy bu waaye moom daanaka benn lañ waaye nañ ko waxaale fii rek mooy hadith bi kon mille cinq cent quarante cinq mu ne an ibni umar radiyallahu anhuma annahu qaala qaala an-nabiy alayhi wa afral fira an yuriya ar-rajulu aynayhi ma lam taraya rawahu al-Bukhari rahimahu llahu ta'ala wa ma'naahu yaqul ra'aytu fi ma lam yarah kon al imaamu al-haafiz an-Nawawi rahimahu llah ah mu ëndil ñu hadiis bi bon <laughs> sauf que bon hadis bi en fait daa ñëw mu wax mais bu bu bu Ibnu Umar bi radiyallahu anhu du saxaaba bi moo solo woon hadis bi voilà xaw nag lu tax Riyaadu Saalihiin bi ma ci këyit ñu ne romboon na 844 te 844 xa hadisu du hadis Ibnu Umar Waasila la Ibnu al waaw c'est que. Euh, ñoo bokk lu ñuy wax waaye c'est pas le même hadith c'est pas parce que comme que ñaari saxaaba lañ mooy ku nekk xadiisu boppam la voilà ku nekk euh, boppam moo tax kon bon xadiis bi euh, soit wala dañ daay bii di ñëw bu ko defee ñu gisaale affaire boobu ko quoi voilà defaale taxrib bi parce que bii nii bële bu waasu la bi même bu dee ne lu bari waxoon nañ ko foofu après ñu gën a taxawaale côté boobu quoi Eh, insha allahu taala eh, foog naa loolu loolu moo tane mooy li nga xamante ne moo nekk li tane bu soobee yàlla eh, na min afral fira waaw duuru duur yi nga xam ne moom moo gën a pataa moom bokk na ci waaw mais nañ bàyyi kon ba boobu ba bii di ñëw après ñu gis ko def taxrij bi parce que bon kii Ibnu Umar la quoi radiyallahu anhuma alors que